A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu rabbu azza wa jalla fi suurati naazi'aat. Kon tey ñu war a gis suuratu naazi'aat. muy saar bi nga xam ne mooy an-nazi'at dinañu gis lu muy tekk ci biir muy di wax malaaka yi nga xam ne ñooy xëcc ruuxu ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi bu ñuy génn àddina muy malaakay dee ni mu koy xëcc xëcc gu metti kon suñu borom ne bismillahi ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi rrahmaanir rahiim ci turu suñu borom mi nga xam ne mooy arrahmaan mi fees dell ak yërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu daj ñépp ak lépp mu ne wan naaziaati xarqoo mu ne maa ngi waat ci ñi nga xam ne malaaka yi nga xam ne ñooy xëcc ruuxu yéefér yi bu ñuy génn àddina ak xëcc di ko bif wan naashitaati nashta waaye suñu borom mu ngi waat ci malaaka yi nga xamante ne nii ñoom ñooy jël xëcc di jël ruuxu jullit ñi ñi gëm yàlla waaye ci ndànk lañ koy def wassaabihaati sabaha suñu boroom mu ngi waat tamit ba léegi ci ñi nga xam ne ñooy ñii yépp ay malaaka lañu malaaka yi nga xamante ne nii ñoom ñooy féey ci asamaan si di jóge ci asamaan yi wala di doxal li nga xamante ne mooy malaa'ikat yi nga xam ne ñoom ñooy indi mbiru dogalu suñu boroom yeeg yi nga xam ne yooyu la àtte ci jaam yi fa saabiqaati sabqa ak malaak mu ne moom ñu topp ci tamit ci malaaka yi nga xamante ne nii ñoom ñooy njëkke ndigalu borom bi di ko gaawe waaye it am na ci boroom xam-xam yi ne ñi nga xam ne ñooy jiit di njëkke way ngëm yàlla yi di leen yóbbu fi nga xam ne mooy aljinaan di aljanatul ula aljinaanul ula muy àjjana yu kawe ya mu ne wal fal mudabbiraati amra mu ngi mawaat tamit ci malaaka yi nga xam ne ñooy malaakaay tabbiir yi mooy malaaka yi nga xam ne ñooy la suñu boroom teg ci seen loxo administration li jëm ci wàllu mbiru àddina bi ñoom ñoo koy doxal mooy suñu boroom ana lan moo tax muy waat nii lay lépp li muy waat nag mooy comme lam waxoon fa fële rek bés bi nga xam ne moom la yéefér yi doon laajante naan est-ce que lool dina am mu ne yow ma bañ a am yowul mu yow ma gis nga bés boobale tarjufu fa yow ma bis la boo xamante ne nii tarjufu dina rëngi-rëngee arraajifatu mooy li nga xamante ne nii mooy bu ñu ëfee ci buuf ti bi lépp mooy yëngatu waaw yëngatu bu rëy rëy rëy lay def comme ni nga xam ne moom lay wax ca suuratu iza zulzilatil ardu zilzalaha mu ne ëf bu ci buftu bi bu njëkk boobu tatba'uha raadifa dina ko topp beneen ëf boo xam ne malaaka mi dina ko ëf bu ko ëffee nag boobu mooy bi nit ñi nag di jóge ngir mën a dekki mu ne bu keroogee xuluubun yawma idin waajifa dina am ay xol yoo xamante ne nii seeni boroom de dañuy tiit njàq lool waaye dañuy tiit absaaruha seen bët ya xaashi'a ñu nga jàq boo leen nee jàkk xam ne ñii tiit nañu de yaquluuna ñu nga naan inna la marduuduuna fil xaafira fii ci àddina nag laata lii di leen dal fii ci àddina ñu ngi fi nekk naan ah naan mu way a inna ndax ñun lamar du duuna est ce ñu delloo fil xaafira ci ginnaaw bu ñu deewee est ce beneen dund dina am lool la ñuy wax fii mooy suñu borom day nettali mbir mi dugg laale ci biir nettali bi la nga xam ne moom lañ doon wax biñ newee ci kaw suuf lan lañ doon wax dinañ leen dekkil ñu dundaat a ida kunna idaman naxira est-ce que bu ñu nekkee ay yax yoo xam ne fënax nañu xaaloo ñu ne waaye tilka idan karratun xaasira waaye xam nga ne lii yonent yi di wax fi rawatina sayidina muhammad mi ñoom nag doon ñoon wax sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye julli ñi ñoo koy wax ndax suñu boroom moo ne bu leen def du'a ar-rasuli baynakum ka du'aa'i baynikum ba'dikum ba'da bu leen def ni ngeen di woowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ngeen di woowante waaw kon nag ñoom ñu naan waay xaalu kon ñu naan tilka xam ngeen ne waaye loolu la dellu googu ñu naan ñu dinañ dundaat bu ñu faatoo waay loolu xam ngeen ne karratun ak dellu la goo xam ne xaasira gu perte la de mooy manu la ne ay fa innama a ida kunna kon idaman naxira qaalu tilka idan karratun xaasira suñu boroom ne ñoom nag xamuñ ne fa innama hiya zajratun waaxida benn ëf kese lañuy ëf fa ida hum bu ko defee ñoom bis saahira ñu yóbb génn ci suuf si nga xam ne ci lañ leen dencoon képp koo xam ne ku ñu dencoon ci suuf keroog ngay génn muy ñaareelu ëf bi mu wax sànk mu ne hal ataaka ndax dikkalu la xadiisu Muusa li nga xam ne mooy nettalu yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam is ba nga xamante ne nii mooy maa ngi lay jox nettali koo xam ne ka weddi woon nit ñu ñay weddi alaaxira kaay ma jox la ci misaalum koo xamante ne yónni woon naa ko yonent bu ñuy wax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam kon ndax xabaaram dikkalu la nettaleem is ba nga xamante ne nii naadaahu la ko woo rabbuhu boroomam bil waadil muqaddasi tuwa woo ko ca xurwu sell woo wala di tuwa ca tuuru siina idhab mu ne ko ba mu mu ne ko idhab demal ilaa firawna ca waajañ naan firawna innahu ndax moom dëgg-dëgg taxaa dépassé na les bornes nag mbonte gi moom weesu na fépp lu lu bon rek daanaka firawna nga ca boo demee fa qul yow yonent yàlla Muusaa boo demee alayhi salaam na nga ko wax hal laka ilaa an tazakka ndax duma la ndax bëggoo ma daal di lay digal daal di lay bokk conseiller ci loo xam ne bokk di nga ci mën a fóoteew di nga ci mën a sete wax kilifa la bul ñëw rek jànni ko di ko wax wax ju tegginawul déedéet loolu lu am solo la xam ni ngay joxe dëgg ji nga yor wa ahdiyaka bu ko defee ma gindi la yow firawna ilaa ka ca sa borom fa tax taxsha bu ko defee nga ragal ko fa araahul ayatal kubra suñu borom jox seydina Muusa laaya yu ka yu mag ya fa kaddaba waaye ba mu ko defee muy yatam waak loxoom ba mu génn woon mu leer nàññ ak deret jaak mbott yaak yépp waaye yooyu taxul firawna nekk ci lim ne fa kaddaba mu weddi wa asaa mu daldi mooy summa ginnaaw gi at baramu wane gannaaw yasaa di xëy ci kaw suuf di dox ci kaw suuf di continuer yàq gim fi ne woon fa xasara mu dajale naa nit ñépp fa naadaa wala mooy mu dajale nit ñi mu woo nit ñi dajale leen kon li mu waxoon nañ leen dajaleel nit ñi fa qaala ba nit ñi ceewee nag moom Firawna nekkoon buuru Égypte mu ne ana man mii di Firawna rabbukumul ala na ngeen yëg ne maay seen borom bi gina a kawe fa axadahu llahu buur yàlla jàppe ko na kaala laaxirati wal uulaa kàddu gii mu mujjee wax ne maay seen borom bi gën a rëy bi gën màgg ak lam waxoon ne maa alimtu lakum min ilahin ghayri xamamu ma leen man Firawna beneen yàlla bu dul man suñu boroom jàpp ko ndax kàddu goo gële mu ne inna fii daalika nekk na ci nettali bii la ibratan am njàngale la woo xam ne kan la ñeel nag li man ñeel ka nga xam ne yaxsha mooy ki ragal borom di tabaaraka wa taala ki nga xam ne mooy ragal am ak xushuwa ak xashiya di ragal boromam loolu njàngale la ci moom kon xam naa ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw inshaa Allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in